liñ la waxoon rek ki gën a soxla sangu mooy ki nga xamante ni mooy ki tilim waaw kattaa kii def bakkaar yaa nañ ko ko fi la taqnatu min rahmatillah borom bi nee na waxal li ibadiy alladina asrafu te ñoon ñooy bakkaarkat yi <laughs> bu leen ñooñu lay wax ñu ëppal ci seen bopp surtout ñoom ñépp waaye surtout ñoom nee leen ñoom li ñuy takk dand tilim ci wàllu bakkar bu ñuy ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla loolu moo Imaamu Nawawi wax wax ju wax ju tare ñi ngir nit ñi dégg ne bon képp koo xam ne moom daa nekk ci defi bàkkaar moom kooku moom yaakaar euh, euh, ak ak ak ak yaakaaram ci yàlla moom mooy mooy mooy day ñaaw njort ci yàlla <laughs> alors que euh, mbir mi du du du du loolu <laughs> waaw <laughs> al imaamu Raafi'i rahimahullah mu ne Ah, li yëpp al imaam ah, ah, borom Awnul Ma'bud mu ngi koy indi rahimahullah mu ne nee na yajuuzu an yurida bihi targhib fi tawba wal xuruj min al mazalimi fa innahu idha fa'ala dhalika hasuna dhannuhu wa raja rahma mu ne nekk na tamit loo xam ne amaana loolu mën nañ ko ci déggee mën na tekki loolu que ne mooy eh, moom lañ nam ba ci hadis bi mooy at-targhib mooy xemmeem loo nit ki ci tout te tamit di génn ci tooñaange yi mu amal nit ñi ndax bu defee loolu nit boo defee loolu day am yaakaar léeg-léeg ci boroomam waaw raagaar gu rafet ba pare di yaakaar ma yërmande waaye loolu à vrai am na benn étape boo xam ne nit ki bu tollee foofu lii lañ koy wax waaw parce que étape la mais à vrai dire li nga xam ne mooy li gën a mat du lii waaw mbir mi manu la nekk nit ki jàpp ne moom ci moom jëfee lu baax lay am yaakaar ci yàlla bu jëful lu baax nag du am yaakaar ci yàlla ah déedéet loolu mooy problème bi imaamu an yi tax mu wax waxam ji xam nga boo fàttale ko vay euh, waxoon naa la nga dem déglu ji ko muy masaali bi ak Cheikh Ahmadul Xadim Serigne Touba radiyallahu anhu def na ci benn bunt bu am solo ci côté bii bi muy def tatimma ah bim naan wa qaala qutbuddin shaykhuna al-alam ibnu ataa'illahi fii rasil hikam wa min alaamati i'timaadin bil amal naqsu rajaa'in 'inda wujdaani zalal qultu wa minhu al-jazmu bin-najaati liz-zuhdi wal-wara'i wat-taa'ati فحيثما يجري قضاء الرب فمن له دون اضطراب القلب laa tay'asan inda wujuudi zalali aw taamanan inda zdiyaadi al-amali fal-jam'u bayna al-khawfi war-rajaa'i khayru sajaayaaka bil-imtiraa'i laakinna rujhanaa rajaa'i yundabu indahum idh al-mamaatu yaqrubu إذ أخبروا بأنه عند ظنون عبده من خير أو شر يبين ورب طاعة إلى الإعجاب أدنى مطيعا دون الارتياب فصار هالكا بعدل الله لعجبه بعدم انتباهه ورب عصيان إلى إنابة أبدى مطيعا فحوى الإجابة حتى يصير الدار مستقيما بفضله سبحانه حكيما voilà lii mooy dëgg-dëgg affaire bi mu ne وقال قطب الدين شيخنا العالم dañuy gaaw de gisoon nañ ko yaatawoon nañ ko waaw mu ne waqaala wax na xutbu diini poolu diine ji xutbu bu mag ba waaw Shaykhuna suñu sëriñ ba alam drapeau mooy montagne bu mag ba féete gaa mooy kan mu ne ibnu Ata'illah muy ibnu Ata'illah as-Sakandari yo Allah <laughs> radiyallahu anhu fii ra's al-hikam te njaal téeréel bi alxikamul ataiya lan la wax mu ne wa min alaamati i'timadin bil amal bokk na ci mandargaay sukkandikoo ci jëf waaw bu jaam bi sukkandikoo ci jëfam te sukkandikuwul ci yàlla waaw loolu mooy problème u <laughs> imaamul Xattaabi waxam bi foofu la foofu bi xaw nekke <laughs> foofu dëgg la nekk mooy kii jëf lu baax mooy am njort lu baax ci yàlla te xam nga loolu nit ñu bari loolu lañ jàpp ka que loolu faux ami la ab faux la jàpp ne man bu may def lu baax ci laay amee yaakaar mais bu ma deful lu baax waruma am yaakaar ba ci yàlla loolu nag erreur bu rëy rëy la ndax bu boobaa nit kooku en fait moom li mu sukkandikoo sukkandikoowul ci yàlla mais xam nga lu muy sukkandikoo ci jëfam te moom jëfam mooy lan moom moom jàmm bi nga xam ne moo doyadi moo takk moo tilim jëfam lan lay peser ci kanamu borom bi lu ko teree jël léppam wér ko ci yàlla bu ñu waxee loolu nag tekkiwul ne man bu ma yaakaaree yàlla kon du ma jëf lu baax déedéet mais damay jëf lu baax mais yàlla laa yaakaar mais yaakaar ma ci may jëf waaw mu ne kon wa min alaamaati al imaam ibnu Ataa'illah as-Sikandari radiyallahu anhu mu ne bokk na ci mandargaay nag di sukkandikoo ci jëf mooy naqsu rajaa'in waaw mooy sag wàññeeku yaakaar inda i zalal bu dee ne yow fekk nga jote nga nekk ci loo xam ne da am ay tarxiis jamono yoo xam ne nag ah liñ naan sellaloo de <laughs> yaa ngi déconné yaa ngi déconné di defi bàkkaar nga jàpp ne comme que loolu xew na daal tarxiis naa même bu doon yaa ngi doon góorgóorlu ay jamono nag walla benn bés nga tarxiis def loo xam ne leer na la bàkkaar la yow nag nga daal sa yaakaar ci yàlla daal di wàññeeku loolu loolu ci mandarga yi wane ne nit ki wàkkeerluwul yaakaarul yàlla mais ay jëfam la yaakaar qultu sayyidna euh, Cheikh Ahmadul Khadim Serigne Touba radiyallahu mu ne ma ne nee naa waaw te waxoon na bu ma nee nee naa fa min maani qawlihim ci seen maanaa ay wax ñoom boroom xam-xam yi moom laa toxal kon mu ne qultu nee naa wa minhul jazmu bin najaati bokkul rek ci tarxi jàpp ne moom ak wàññeen ko ak yaakaaram ci Yàlla wàññeeku waaye bokk na ci di dogu ko ne man damay mucc li jour bi parce que yow da ngaa àddina <laughs> hein wal waraay waaye di sàmm wa taati ak di soobu ci jaamu yàlla yi jàpp na yow loolu par force loolu tax na yow bu cunga ne loolu moom beneen façon mooy xam nga bëne kiy def lu baax jekki tarxis def lu bon la ah ak yaakaaram ci yàlla wàññeeku mu ne waaye am na beneen côté bi beneen côté bi mooy maa ngi def lu baax tax ma jàpp ne man moom dogu na mel ni man man saa yi dogu naa këne man mucc naa mu ne loolu it façon la buy ni nit kii wakkeerluwul yaakaarul yàlla mais ay jëfam la yaakaar waaw moo tax mu ne fa yajri qadaa'u rabbi fa min lahu duna turaabil qalbi fépp foo xamante ne nii fa la dawe dogalu borom bi ci yow fa min lahu jengal jëm ci nangu dogal ba borom bi nga xam ne moo la ubbiloon buntu xéewalu nga koy jaamu ci boppam ci maanu teem la def nag ngir nga bañ a sukkandikoo ci jëf doot mu def léeg-léeg nga tarxiis loolu xéewalu yàlla la de nga jeg def bàkkaar boo xam ne yow da am kersa waaw ngir mu xëccaat la xam ne mbir mi du bul jàpp say jëf la man borom bi maay maay def ci yow lu ma neex waaw mooy dogal ci moom ci yow jaam bi lu la neex lii daw ci yow li la yëngal la ka teg du dara lu li ma dogal ci yow kon nag fa haytuma fépp foo xam ne yajri qada'u rabbi daal dina fay ndaw jëm qadaa'u bi moo xam ci yu baax yi nga sante ko yàlla bu dee li nga xamante ne nii mooy côté bu jeng bi ah borom bi seetaan la ci nga tuub dellu ci moom te jéggalu xam ne yow yaa takk yow jaam bi waaye bu ne yàlla di ko tuumaal déedéet ndax loolu ci aadab waaye nag ci teggin kenn du ne yàlla la loolu moo tax Seydina Ibrahim ne woon fa iza maritu bu ma feebaree <laughs> waaw te ba muy wax naan moom moo ma yeel moo may reeg la waaye bu ma feebaree ndax feebar daa négatif mu ne man bu ma ko defee waaw lo <laughs> kon nag kon yow fépp koo xam ne dogalub yàlla ci yow lu baax santal yàlla tey ñaan mu saxal la ci waaye bu defee nga tarxiis mooy dellul ci man sama jaam damaa bëgg ak ak ah, borom bi daa bëgg at-tawwaabiin wa yuhibbul mutatahhiriin borom bi daa sopp lool at-tawwaabiin li nga xamante ni ñoom ñooy dellu ci borom bi ba pare sopp ñi nga xam ne ñooy lablu kay alhamdulillah kon nag mu ngi noonu fa min lahu duna tirabil qalbi te bu ci am benn ñëkk ñëkku xol benn bajj bajj sa xol waaw xamal ne borom bee def ci man lu ma neex du ndax nag ma ma ma ma yéegi di jàpp ne ah comme daal yàlla la garaaw la ah, man manuma woon a def lu bon li ah manuma ko woon a ñàkk a def ah parce que yàlla ko dogal ah, bu boobaa mu ne la yow sama jaam déedéet jox naa la xel jox naa la lii war na lu baax imma shakiran inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma ah <laughs> man leeraloon naa la yoon wi gindil léegi nag benn nga yàlla mooy doxe ko yoon wu baax wi nekki waaw wala rek nga wéddi waaw mais boo jëlee ne man la borom bi ne la déedéet maa ko dogaloon ci yow yow doo ci lenn waaw jéggal la kon nag duna tirabil qalbi mu ne laa tay asan inda wujudi zalali kon looloo tax man bamba ma ne la laa tay asan radiyallahu anhu bul désespéré wu mukk inda wujudi zalali jamono ji nga xamante ne nii ca la tarxiif daal di xewe ci yow waaw ci loo xam ne leer na la waaw waaw aw tax ma nan waaye bul nekk koo xamante ne nii da ngay am kóolute inda ziyaadil amali bu sa jëf yu baax yokku nga jàpp ne lii may tax balaa bi daal mu ngi ci samay jëf lu baax fi ma fi may góorgóorloo léegi nag bu ma tarxiisee loolu yàlla dootuma gërëm wala dootuma yërëm déedéet loolu bu mu la dal waaw looy def mu ne fal jam'u bayna al xawfi war rajaa'i xayru sajaayaaka bilam tiraa'i mu ne gis nga dajale diggante di yaakaar booy def lu baax amal yaakaar ci sa borom moo tax borom bi ne faman kaana yarju liqaa'a rabbih lu muy def falya'mal 'amalan saalihan képp koo xam ne am nga yaakaar ci sa boroom dajeek moom na nga jëf jëf ju baax waaw ngay am yaakaar jooju waaye wal xaw fi bakkar boo def tiital te da laa war a delloo ci sa boroom boroom yërmande boroom Allah Allah kon nag nga dajale ñaar yooyu alxawfu war na jaar ak di yaakaar xayru yaakaar mooy sa gën noo mën a jikkoo binam pira i loo xamante amul benn deng-deng benn lees ciy dute ak lees ciy sikki sàkk maa la ko wax man Bamba radiyallahu anhu mu ne waaye lakinna rujhana raja'in yundab waaye nag féetale kaw nootal yaakaar dañ ko sopp indahumu fa borom xam-xam yu mag yeeg eh, eh, ñoom idil mamaatu bu dee ne dee yàqru bu day jege moom la yonent bi saa saa mooy xadiis yonent bi saa saa bii ñu nekk ne nag bu kenn dee bu génn génn àddina waaw bu kenn génn àddina ci yéen lu dul fekk muy rafet njortu ci boroomam tabaaraka wa taala waaw laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla te a bi saa saa Seydina Jaabir nee na ñetti fan laata muy génn àddina laa ko dégg mu koy wax yeneen way sa sam ces trois pendant ces trois derniers jours yi mu passé ci terre ci suuf si doon fi dunde comme ni mewoon Makka Medina Seydina Jaabir nee na ci laa ko dégg muy wax lii ngir wan xeetam bu ñu désespéré wu mukk ci yërmande yàlla waaw moo tax looloo tax mu ne ñoom nee nañu di di nootal nag yërmande moom lañu gën a sopp bu dee ne faatu mu ngi jege ndax faatu day am ay du ñëpp ko am nag ay amaratul mawt comme niñ ko waxe woon sànq ay mandargay faatu gisoon nañ hadis bi yonent nay doon wax ne ku fi am sittiina moom <laughs> soixante ans kooku moom borom bi pare naan moom quoi bu mu fi amatul benn ngant bu muy ut naan boo borom bi c'est que jaamoo yàlla ba am soixante ans ma yàlla la soixante ans jaamoo yàlla ba dee dikkal la mënoo ñëw ci yàlla naan non c'est que borom bi tabaaraka wa ta'ala quoi ñun man boobu xam nga da ngay waaru yàlla non non non non ndax awalam do am mirkum ah, ndax joxuma leen woon ci ay at ak dund maa loo xamante ne nii man na cee fàttale ko képp koo xam ne day fàttale ko day dellu ci boromam kon amoon ay min amaraati saa moo tax nit saawu nit am na yenn aajo boo ko amatee. yenn caaxaan yi nga ne woon yow dafa gën a ràññeeku waroo ci war a nekk sa benn âge loolu mooy wax ndax wa an shababihi fiima ablah fàttelekul ñeenti mbir ya yeneen tray saa waxoon te gisoon nañ ko ci riyaad bi yi nga xam ne dañ la koy laaj yawmal qiyaam boo jógee sa bàmmeel bala ngaa teg benn paa sa ndaw ci yenn riwaaye sa jeunesse ci lan nga ko rappelé woon sa ndaw est-ce lu baax wala ci lu bon mooy kon noonu nga waroon a masa nekke mais comme que yow lii am am na yaa ngi woon ci lu bon ba am yenn âge yi war ngaa gën yokk sa dayo xotti sa sa tànk dumay tuumi yenn yi kenn waratu la cee kenn waratu la gis waaw parce que bee mu ngi jege waaw waaw te nag bay saa saa neera lu lu néew ci sama xeet yi ñooy at ñooy mat soixante ñooy matal soixante <laughs> mu ne lu ci sama xeet ñooy matal soixante-dix ans ci hadiisu Seydina Maqil ibn Yasaar waaw <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah no Seydina Anas ibn Maalik waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne aqallu ummati alladhina yablughuna as-sab'in yonent way saa saam ne lu néew ci sama xeet ñooy matale li nga xam ne mooy soixante-dix ans waaw gis nga monde bi ñu fiy dund au-delà de soixante-dix ans boo ko jëlee méngale ko ak ñi nga xam ne ñooy dund lu matul soixante-dix ans ñëwee leen ëpp foof ñuy dund lu matul soixante-dix ans waaw moo tax yenn âge yi boo ko amee jàpp sa gi di ko ñuulal waaw di ndax xale yu yow paari di di di xuuf sa karaw sikkim yi di ci diw muy leer ah ngay sol ay ay tëmbër ak i gaa yooyu ay ay ay ay façon dal yooyu ah di sën-sënlu <laughs> waaw ngir ndax nit ñi di gën a di gën a nekk ci caay-caay gi attention ah waaw yow yow surtout yow ñépp war a waaye yow moom waxatuma la yow yow moom waroon ngaa góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax waaw kon nag gis yaa ngi noonu lu ama am solo la nekk nii moom di wax ah al cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim léegi nag benn affaire am na loolu moo ñu bari sauf que léeg-léeg dee comme li euh, euh, Seydina Ali doon wax <laughs> waaw al mawtu yati baghta waaw gis nga dee buy day bette ah du ku nekk mën a taxaw xam bañ bés lay faatu bu ci nit ñi xamuñ kañ la ñuy am na nag ñu ko borom bi xamal mais du ku nekk ay taxaw naan man xam naa kañ laay faatu mukk waaw comme que noonu la bu nekk yàlla faat na fa ay am na ñoo xam ne liir lañ faatu am na ñoo xam ne deux ans lañ faatu at moo jàpp trois ans at moo jaar yow dund ko weesu am na ñoo xam ne fa leen yàlla faat te ñenn attention du dañoo amoon feebaran ñoo ci doon fekke rek wa kam min sahihin mata min ghayri illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahri la way ko to arab ba wax ñaata yoon ngeen gis koo xamante ne dana pekelek dara dalu ko mu daal di faatu ci loo xam ne amuñu benn xamante ni nii eh, ab tax tax buñ mën a wax lii ko daloon lii ko jotoon feebar sàngam ak nàngam ak nàngam amaana def na bilan de santé médecin bi ne ko très bien tout ok mu génn am crise cardiaque faatu kan moo ko kan kan kan moo kan moo euh, kii woon prédire woon loolu ne woon amaana lii la idaw rek non wala ko génna benn sofaar jóge ne benn oto tël mu taxaw di xaar euh, feu bi benn oto jóge ne fekk ko fi mu taxaw mu saaraan ci kaw ndax waa ji daan naan ay biteelu sàngara bay gis juróom-ñaari tari ne ko tël mu faatu ci saas waaw mooy jamono ju nekk man ngaa faatu comme ko noonu la rek mooy yërmande gi non yaakaar gi tout le temps moo war a xaw a féete kaw tuuti kër ragal bi waaw waaye ñoom ñaar ñooy demandoo ñooy demandoo rawatina nag fii rajaa gi di gën a bu dee amaaraat ci mandarga dañoo jege waaw kon yooyu lu ama am solo la kon nag a axbaru bi annahu inda zunun abidihi min xayrin aw sharrin yabiin mu ne ndax xabaare nañ jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam kene bi moom yàlla inda zunun mu nga ca njortal abidihi jaamam waaw jaamam yi fa seen njort toll ci moom rek fa lay toll ci ñoom min xayrin ci lu baax aw sharrin ci lu bon du lu leer moo tax mu ne zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum comme niñ ko gisoon sànq ci hadith bi al imam ibn abi dunya ah way ibn abi dunya waaw am ibn ab dunya xam nga àddina ibn abi dunya doomi bàyyi dunya <laughs> ah soro xaw-xam bu rëyu rëylu waw mu ne nag kon loolu wa ah ah ana inda zanni abdi bii bi lay wax waaw biñ gisoon ci jotaay bii weesu maa nga fa sama njortal jaam waaw moo tax deel njor am ñu rafet ci yàlla ak nu affaire yi compliqué neel bon borom bi moom yërmandeem ni mu yaatoo defalu ko dara lu ngir jaam yi waaw moo ne wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jamii'an minhu maa leen tàggatal ngir xéewal yu ma leen defal mboolem yi nekk ci asamaan yi ak suuf yi lépp mboolem seen ngir ngir ngir ngir mu tukkee ci moom ngir yéen waaw kon nag man du ma ñàkk yaakaar que ne te moo ne wa laqad karramnaa banii aadama maa teral doomu aadama doomu aadama yi alayhi salaatu wa salaam ba pare li mu wax ci way def yàlla yi te man borom bi nag def na ma wa anni muslim di Abu Nawaas ba léegi day ñëwaat doo wax. te man wommatulaa way wommatulaa kon kan moo ma kenn waaw waaw wallah waaw kon nag mooy xéewal gi gën a rëy borom bi la jullit boole la ci shi'atu saydina muhammad ci mbooloo zumratu saydina muhammad ci ummatu saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag yow deel am mu ne waru bataatin ila al bari waana jaamu yàlla joo xamante ne waa jii sukkandikoo jëf na xam ne bariwaana jaamu yàlla joo xam ne ila al i'jaabi ci yéem sa bopp la la yóbbe addat ila al i'jaabi addat ci ca caw ci yéem sa bopp addat ca lay yokkale lay yóbbu la yóbbu kat muti'an aji topp ko waa joo xam ne moom ba mu commencé dem jàkka nag di dem jàkka lu bari ci la xeeb waaw di jàpp ne sax gaa yi seen julli yi ñuy julli seen kër yi baaxul parce que lu tax duñ def ni moom waaw ñenn ñi moom di woor ak euh, jeudi euh, lundi <laughs> alxames ak tal ak ay dine ku ko dul def ñu jàpp ne waa yoom baaxul ñoo ko gën quoi waaw mu ne loolu bari na de waaw ruba zanbin loolu la ko borom borom borom borom euh, qutbu diini bii doon wax Euh, euh, Ibn Ata'illah noonu la ko ubbee woon ci fi muy wax fii ra'sil hikam rubba zanbin waaw awrasat ah ah zan dhillan euh, wa inkisaara xayrun min ta'atin awrasat 'izzan wa istikbaara aw kama qaala radiyallahu anhu mu ne bariwaana bàkkaar boo xam ne dafa dafa hériteloo donloo borom ma def bàkkaar bi mu damm xam ne ci man man maa nees man maa tilim maa maa salte maa tuuti man maa ñemee def bàkkaar mu toll nii dellu mu delloo ko ci boroomam mu damm waaw amul laa bu mu yëkkati waaw te looloo tax borom bi bindu ñu ah dana illaa liya'budun bindu ma jinne yi nit ñi lu ngir ñu mel nit yoon wu ñuy joggi wommatu ngir man kooku bàkkaar bi delloo ko ci boroomam mu ne loolu xayrun moo gën min toa ci yàlla joo xam ne awrasak li mu jurloo ko ko def mooy izzan ak rëy rëy was ah, ak màgg màgg loo ko kawe kawe lu wax ci baara ak réeréeru ci kaw nit ñi jàpp ne fii mu ne ba mu war a kekkee am insomnie ni nelawul jóg julli ñaari fan mu jot ko mu dal ko rek mu foog ne moom mu ngi ci aqtan mu ngi ci nit ñu sell ña bi xeet nit ñi waaw bu ñuy wax sax mu leen di xool bëtu xeelu cam waaw wal iyaazu billah kooku xoolal jëf jooju du jëf jee ko yóbbu ci lu bon de xam nga lu ko ci yóbbu mooy yéeneen ba mu amoon ba mu koy jëf wala Iblis même bu dee yéene mën na rafet début bi Iblis ñëw trompé ko ne ko nag doo moroomu gars yi ah allez ah non sans flagornerie aucune ah non doo da ngay rëy rëy loo kii mais nag vraiment t'es un grand quelqu'un non yow doo seen moom moom itam mu mu mu kan nasu kan nasulu daal di jàpp loolu nga xam ne Iblis mu yées mi moom la koy wax wal iyaazu billah kon waru ba ila al i'jaabi addat mudi'an duna tir duna rir duna duna lirtiyaat waaw bari waana léeg leen nga gis jaamu yàlla yoo xam ne <laughs> la mu jëme boroom ka koy def kana day topp yàlla mooy ci ci yéem boppam ci loo xam ne amul benn sikki sàkka waaw léegi nag ba mu ko defee lan lay mujje fasaara haalikan bi abdillahi mu mujj moom ba mu melee noonu jàpp ne jëfam yii tax muy réeree loo ko ponkal ponkal roog yéem boppam ah nga xam ne kon ixlaas amatu ci yéen a defu dara ngir yàlla ngir boppam la ngir ñu naw ko liñ koy tudd ak tamit mooy plaisir bi muy am bu defee jaamu yàlla ji mais dara yàlla nekku ci fasaara mu mujj haalikan koo xam ne aji ku alkolo ba bi abdillahi ci maanu teg yàlla kenn du ne yàllaa ko sànk yàlla ci maanu teem la ko seetaan mu ko li udbihi ndax aaw gi mu aaw boppam bi adam intibaahi te nekkul koo xamante ne nii àndul ak li nga xam ne mooy ak ak ak ak attention waaw bàyyiwul xel xam ne lii muy def ci lu baax boroom bi ràññee ko ko ci kaw ñeneen yi lu dara lu may la gum ko defal takat borom bi da koy seetu waaw te daa bëgg loolee mu koy def ngir moom mais pas ngir mu ci yëkkam euh, yëkkam tëkkalu ci kaw ñeneen ñi waaw loolu mooy côté boobu. waaw mu ngi tëb lii day leeral li nga xam ne moom lañ wax sànq borom al as-Sakandari ibn Ata'illah daal di koy wax waaw radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu bi la wax beneen côté bi <laughs> waaw mooy beneen côté bi ah al imam ibn Ata'illah mooy Ahmad <laughs> ibn Muhammad ibn Abdul Karim Ahmad ibn Muhammad la tudd ibn Abdul Karim ibn Ata'illah as-Sakandari mu ngi gane àddina l'an six cent cinquante huit génn àddina l'an sept cent neuf ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mu ne beneen côté bi nag wa rubba isyaanin ila inaaba adda muti'an fa hawal ijaaba mu ne bari waale tamit te léeg-léeg nga gis isyaanin ab ku am ab mooy yàlla boo xam ne ilaa inaaba mooy la mu waxoon ne rubba zanbin awra awrasa eh, eh, eh, izzan non non non zillan wankisaaran xayrun min ta'atin awrasat zillan min min ta'atin awrasat izzan wastikbaara moom la Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu maa di wax nii mu ne war rubba beneen côté bi waaye li léeg-léeg nga gis isyaanin ak mooy yàlla ilaa inaaba <laughs> dafa yóbbu ka koy def ilaa inaaba adda mutmi'an aji topp yàlla ja ka defoon bàkkaar ba mu mujj nekk aji topp yàlla bakkaaram boo bële tarxiisam googee mu def delloo ko mu wàcce boppam damm ci kanamu boromam dellu ci moom ngir mu fóot ko ñëw ci buntub yàlla daal di koy fëgg ndax buntub yàlla masula tëju waaw ba mu ko defee nag fa xawal ijaaba mu daal di am daal di am li nga xam ne mooy ak nangu borom bi nangul ko tuubam googale sukk ci yoonu wi yow waaw xatta ba ni nga xam ne yasira dahra noonu la waa ji mujjee mustaqima coow wooral ci yoonu ngiw ndax lan def na li borom bi taxoon mu bind ko mooy toroxlu nga ni borom xam na ne moom amul xawla amul quwwa waaw il faut nga tarku tanwir comme ni moom mii imam ibn Ata'illah ni ko bindee ci téeram bu am solo boobule bàyyi di soppande koo ko jéem a defaral say mbir a jàpp ne yow daal yow jaam bi nga xam ne doo dara yow sa nekk di di di di jéem a yëwanal say ngir yow kese lu yàlla new loolooy tax nga génn ci déedéet tarku tanwir waaw ba loolu <laughs> te bàyyee sa bopp sa borom alors hatta yasira hatta yasira ad-dahr bari waa ji di mujjee ci jamono mustaqima coowaral bi fadlihi ci ngëneelu yàlla kële dafa sànku lan fa saara haalikan bi adlillahi dafa alku ci lan waaw lu tax bi adlillahi fay duma ba loolu baat ba la leen ci ci yàlla maanu ci yàlla yàlla maanu ci biram mu alku ndax ku yàlla maandu ci say mbir nga am waaye képp koo xam ne yàlla ci ngëneelam la doxalanteeg yow eskay kooku ni'mal abdu ni'mal abdu lañ lay wax eskay boobu leen jàmm tëm boobu leen jàmm amul morom waaw waa ji mujj saw wooral bokk bi fadlihi ci ngëneelu yàlla dam nag subhaanahu woonaa ak kellam hakiima mi nga xam ne moo hakiim billahi moo xarit du koo gis muy def rek la muy def a gën ci moom wala la muy def dina ko andil résultat yi nga xam ne jëf joojee moom lay joxe borom bee xam sew sew yi te moo koy doxale nu ko soob nag mooy jàllar ba lu ne waaw allahu akbar kon nag mbir maa ngi noonu le waaw hein lii mooy dëgg-dëgg affaire bi <laughs> mooy kon bu kenn génn àddina lu dul ngay rafet njort waaw laa yamutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla kon xadis baa ngoo ko waaye buñ paree ci lool pour tëj li Seydina Jaabir wax ne dama dégg yonente bi alayhi salaatu salaam ñetti fan laata muy génn àddina day wane saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu doon bàyyee xel ahwaalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta sax bi ñu feebare la mooy jamono ji mu feebare feebaram bu metti boobu nga xam ne léeg-léeg da doon tax du mën a génn moom alayhi salaatu wassalaam dañ jiite naan muru Abaa Bakr fal yusalli bin naas digal leen Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu jiite nit ñi bu mënul woon a génn jamono jooju la woon mooy ci xaalam yépp saxaaba yi takk nañu njàngaleem doon nañ ci bàyyi xel te di ko takk ba mu xam ne ñetti fan la koy laata muy génn àddina waaw la ko yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax lii te loolu bari na lu ci xaw boo demee ci dagg nañ ko ñi yonent mi alayhi salaam génne àddina mu ngi ci archive yi def nañ ko ber nañ ko moom kese Allah Allah waaw Allahu akbar xool naa ci siira bi lañ ko jëlee non ba pas ci siira bi mukk ci tafsir allégé yi wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata bañ taxawee ci boobu lañ taxaw naka la ma kayfa maata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam naka la yonent way saa saam génnee àddina foog naa noonu lañ ko tudde woon comment est disparu comment est parti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila rafiq al a'la jëm ca boroomam mu ngi ci archive waaw jamono jooju la ak yeneen yi nga xam ne jundub nettali na koog yooyu ci jamono yooyu la Allah mooy sahaaba yi radiyallahu anhum nii la nit da ngay am yitte boo nee boroom xam-xam mais toog nekk benn te en l'air naan boo mas naa ko dégg moo xam ah. lii ngir wane précision wu ni ñu doon bàyyee xel bi salasati ayyam ñetti fan waaw qabla mawtihi bi salasati ayyam laata muy génn àddina moom alayhi salaatu salaam ci ñetti fan muy jàngale dañ dañuy xam ne sëriñ bi lu sakkaa metti metti metti ndax feebar bu metti la doon jàngonte la doon jànkonteel waaw ba ñoom Seydina Ibn Mas'ud tamit ci jamono jii la ñëwoon laal yaramu yonent way sa sa mu tàng jër way da ko laal mel ni ci xam la ko teg munu ko mii ni ya Rasuulallah asa innaka la tu'ak wa'kan shadida ni yonent way sa sa mi yow sa mi sa diini sa cimro ba métti na mu ne ko waaw mu ne ko ndax dañ lay fay lu ëpp lu duubal li ñuy fay ñeneen mu ne ko waaw <laughs> nooy fu na ni lu duubal kese ëpp na ko <laughs> waaw ci la doon waxe Seydina Sa'd ibn Abi tamit radiyallahu anhu ne yonent bi saa saam ne asaddul euh, naasi bala an anbiya tudd nañ ko fan yi yi gën a tar ay nattu mooy yonent yi alayhimu salaam summa al amsal fal amsal ku leen gën a niru ku leen gën a Allah mooy même ci jamono yooyu day di wax jaam yi lu leen di jey waaw